taxali taxaw xare wala ñeetum ilaawa kaay mu xare di laaya aw mat yeesum wala ko jëm nakala waye mum xaru ke taal sanam juróom ñett laaw dina nekk juróom ñeent wa sala sana ñett fukk aat ci kaade am na dina ñaaña ka fa wala dina ñu dañoo ñañ makka wa saddoo dañuy sànni ñaam sabilillahi wali diine yàlla kii gëm yàlla afalla yàqana yàlla amaalu waay jëf seen de xéefar yi nga xam ne dañuy weddi ba noppi di aaye ku gëm yàlla yàlla yàq na lépp luñ jëmoon ci lu baax dañuy ganale kanaka léeg-léeg ñam ak ñuy jokk ak bokk dara la ca la am ci fay ca àllaaxira ndax moo di gëm de wala si ne ñaareel aaroon gëm nañu te mooy lam saar waaw loolu dañu gëm saa di àgg kala kala naa fee waaw amoon dañu gëm si la ca la ba sare waaw amoon ma de ci Muhammad lu gëm alquran bi ñu wàcc ci Muhammad woo ala ku ma aji dëggu min rabbihim ci borom kenn ka fara far na mu anu ñooñu yàlla baal na leen bakkaar yi jiitu woon de waaw naa la leen doon baal wu dikkee daal ci xéefar ya ak farak bakkaar te ca gëm te ànd la ci nag di saa fi naka ñaaña defaroo rek dinañu di tabama topp nañu ak bàtt la seetaane waaw na ci nag naka ñaaña amul gëm nañu di tabama topp nañu ñoom ak àqal la ñaa dañoo topp seetaane moo tax seen jëf yàqu ñii itam dañoo topp yàlla ak alquran moo tax yàlla faral leen seen i bakkaar de ba tax ñu ci borom cam googu la jiital yam li mu laaw lay jiital yàlla dinaa fi ñëw nit ñi am saalahum ay lépp dem de dana leen yàlla mbiri julli tam yi yéefar yëpp de fay saa naqee dum dem daje yam àll dina ñaañu kafara rek nañu ba tax bari xaaw yi caw leen baal ya de su ngeen daje gi yéefari ci jihaad da leen taw seeni jaasi ci seen dox ya de su sa bopp dox da lay jeere ataa yi waa asxantuhum ba dem mokkal ngeen leer su ngeen leen rayal ba xam ne mokk nañ na ñoom yéefari parce que doo dëgëral leen alhamdulilah ak njëriñ la mën ngeen a ay jar-jar ci ñëwoon. gannaaw boo xam ne na rey nañ kenn yëpp te lu ñuy ragal xasaram nekk ci ñoom leen leen nag def leen jaar bu leen jàppee jaam nag te imaam man man benn ngeen xëyee leen ak xëyee ngor baa di sa gannaaw jaam yi ngeen moom nag bu ngeen mooy bàyyi leen ñu dem te bañ leen a laaj dara way maa si daan dana ak njotoo benn ngeen njotoo ñoom ak njotoo rek su leen neexee itam seen laaj nag njot ñu jot seen bopp rek sa topp ba bett leen alarbu nañ xare alfaaraare ganaay seen de ba nga xam ne mboolem noonu nga xam ne ñu yëkkare aare yéen yëpp seen nañ seen ganaay xeexatu ñëw yéen de zaalika loolee wala wala saa zaalika mbir mu naka noonu la de zaalika loolee moo di xàq ci ñoom de wala wala saa wala doon nga sooboon na lan ko soxla mu fayu binum ci ñoom binum xare rek soo gisee yàlla xam si jullit ñi dinañ jihaad daf leen a bëgg a may teraanga rek benn ñu am ci tey wala matériel yàlla dimbale leen ñu xam itam ñu dëggu ak ñu nag xam ne naa fekk lañ waaye yàlla mënoon naa fayul boppam ci lu jihaade wala ci lu fi nekk li yeblu woon na mu nattu baax na tuum ñeneen seen bi baax nañ ci ñeneen rek. soo gisee jihaar nattu yenn jaami ci yenn yi la ku dee ci ñun dem ñoom ku dee ci ñoom dem safara wala dina ñaañu xaataloo xare nañu ci sabilillahi ci yoonu ci yàlla amaaru may jëf seen de te yaa ngi yéen dana mu jubal leen woy suuf tamit yooyu doon xaaral mu ngi seen de woy xilum dana mu xar seen aljanna sa ko léegi ñu ne leen mooy aljanna njëkk leen ji leen yaa ayyuhal ladina amanu yéen gaa ngi gëm alquran in tansuru ndem dimbali ngeen laa yàlla laa diine yàlla laa yonent yàlla yansurkum dimbali leen yàlla ñu mel noonu de eh, yéen ñi gëm yàlla dimbali leen yàlla yàlla dimbali eh, yéen gaa ngi gëm alquran in tansuru ndem dimbali ngeen laa yàlla laa diine yàlla laa yonent yàlla yansurkum dimbali leen yàlla ñu mel noonu de eh, yéen ñi gëm yàlla dimbale leen yàlla yàlla dimbale leen de dimbale yàlla mooy dimbale diine ji dimbale yonent bi ooy sax bi ta tam saxal asmaanakum dëggu seen de bu dimbale yàlla yàlla dana la dimbale saxal say dëggu wala si na ñaaje kafaroo wet nañu ba taasaan alkare law war na ci ñoom de amaa xéefari ñoom dañuy xalaku rek waa dala yàlla yàlla amaalum ay jëf seen de saa yi ta boog de xalaku ak yàqu seen jëf bi annahum ci sabab dina ko ñoom kariho ci lañu ma am sallallahu alayhi wa sallam ko yàlla gi alquran ndax lam lambo ci toggeef fahabat ba yàq yàlla amaarum jëf yéen de afalam yasiroo ndax dañoo doxul ci la rek ci suuf fayen soo fañ seet kayfa kaana kay nekk aqibatu lazina mu jëm ñaañe min xam ni mooy nekk lañ gën njëkk seen na yàlla aleen ci ñoom de am nañu leen xéefal yi de loolu dafa tekki de mooy yéen itam da ngeen di alaku si rek de wayin kaafiri nañ ñeen way jam ak de na ñooñu mujjee woon éfari sax yi itam noonu lañ xala mujjee de saa ka ko la dimbalee way ak xarak ak way weddi daana laa ci naka yàlla mawla mooy aji dimbale ñaaña amono gëm nañu waanal kaafirina naka way weddi ñu ñoom laa mawla aji dimbale lahum ña leen de julli ñoo am nañ yàlla muy seen dimbal fuñ mën a ñoom xamuñ dimbal de aji dimbale de dina laa naka yàlla gis nañ la mu xarfale dina ñëw ñu amoon gëm nañu waaye mu doon a jëf a farataay naa fi dee gannaaw si tool daj yee gën a daw ñu tax yaa ci seen na naaru yoon yi nam de wala dina ñaare këfaro la dinañu a tama tama danañu bànneexu ci àddina wa yaakuluna tay lekk kama lekk dana amu judi gëdd éefar yi fii ci àddina ñoo judi gëdd yi rek ñoo yem naka xam ne bàyyi ma amul benn itte lu may biit dama fayam de bi ñu teew mi dama laaxira rek wanaaru safara façon saxuwaay la lew ñaa leen de yàlla dafa bind bindee yi sàkk na ci ay malaayika yi nga xam ne jaamu yàlla du sell rek ak xam yàlla mooy seen liggéey mu sàkk saytaane xam ne yàq rek ay seen liggéey mu sàkk judikat yi xam ne seen bane xam bakkan rek ay seen yitte yitte pay rek mu sàkk gar nga xam ne fàdd rek ay seen liggéey mu takk doomu aadama nag mu nekk ci diggante bi doomu aadama moom mën naa xeexal bakkanam te di jaamu yàlla ni malaaka xamu yàlla ni malaaka yi xam yàlla doomu aadama joo xam ne def na loolu kooku déegal nañ ko ca malaaka ya te ñoom la bokk te mu gën sax malaaka ya doomu aadama ju topp bànneexam bakkanam danga xam ne dara du liggéeyam dara du soxlaam lu mooy biitam ak pëyam rek kooku mi ngi mel ni bàyyi ma la léegi de te moo gën a bon sax bàyyi ma yi doomu aadama ci topp pexe mu bon ak yàq ba mel ni seytaane dafay mujj nekk seytaane te kon moo gën a bon seytaane doomu aadama ju topp mer ak fadd soo ko gis rek ma ngay xeex kooku itam doo doomu aadama gar la te gën a bon gar yi rek doomu aadama ngi moom lu ne mën ci moom yàlla nga ko def ci diggante mbindeef yi su xaree ba kanam daal te dindi cëccëtëb bàyyi ma dindi cëccëtëb saytaane dindi cëccëtëb garde léegi malaaka la te moo gën malaaka moo tax xam ne ci doomu ñu gën malaaka yi waaye itam su fag sànkee cëccëtëb malaaka ba ne woon ci moom ngir topp bànneex bàyyi ma la te bon moo yi rek moo tax yàlla ne wulaay ci mbindeef yi doomu aadama su xeexee moo xeex yépp su baaxee itam moo gën lépp lu yàlla sakk rek mujj lañ nekkee ñu bàyyi ma rek dañu wëy bàyyi ma wax na ne ci weneen laa ne balum abalu ñooy ñoom bàyyi ma a sax bàyyi ma wa naaru safara ma doon soxlaay la um ñaareel moo tax safara safara lañu mujj rek wakaana yu bëri min xare dëkk yéefar moom ashaddu moo gën a taf watan ci min xare ci dëkk sa dëkk baax axrajat ko génne nañ la xaaral naam xaaral man leen de waa Makka buñ la jaaxal ñoom ñu la génne Makka yàgg naa xaaral xeet boo xam ne ñoo leen ëpp doole de kon nag ñoom itam dañu la ba pare de balaa naa si la te dina aji dimbali doom ñaareel afa man kaana ak a nekk mu war a béy na si njiw laay li rab bi ci kamam fi na naka rafet ka rafet la na ñan ko suwa ma ni ñaaw jëm moo ko xam ne lépp lu muy jëf da ko teg ci lay wu dëgër te mooy ñu gëm yàlla di doon ñoom ñi nga xam ne seen bakkan la rafetal seen jëf rek ñu ko jëf di roowul de wata ba watañ topp am bànnee si bakkan seen rek ñu topp seen bànnee si bakkan di ku curon darjaneel asamaan yàlla ji jaamu yoraw bànnee ak bakkan de masalul jannati ngelaw la janna de ci waaw woy de day def na ko al mustaqbal yàlla yàlla um wax ne yonent yam yooyu dikk ci joxe taal yonent yam yaa ngoo aljana ñi nga xam ne moom lañ leen dik yéen ñi gëm yàlla te sopp yàlla yaa ñu nekk la ci moom anhaarun ay yan min maa'in tukkee ci ndox xayri aasin mu dum aji sotteeku rek aljana am na yenn ndox ndox yoo xam ne ñu ngay ball ndox moo xam ne wut na ndoxam àddina bi di génne ci bët ne bu yàggee sotteeku ko dox moom moom waaw ca tuuti aljana sa lay ballee ma ngay ànd ak fuñ toll rek jóge ànd ak seen weer tolloog ñoom waan xaarum ak yoon min dama ñu tukki ci soow lam yokk ak yar moom soppeeku taamu woo ca foofu aljana xam na yooni meew yoo xam ne ñu ngay daw rek ànd ak ñooñu aljana ya fuñ toll mu nga tolloog ñoom mu sax daal di daaj naan rek gox ba daal di fekk daal di tegu ci sa loxo te meew moom a wut nag meew maa ngi leen di nga xam ne diine naar rek la génnee. xam ne foofu fanaan ne mu daal di foto waaye aarun ak yam min xaalis su ko sangara la setin su gaa ji neew li taari bi na ñeel way naa ñële ak yoonam sangara boo xooxuma seen sangara si àddina si xam ne moom dafa wex soosa moom dafa neex te ñu koy naan wuti naa sangara si àddina moom lu wex la lu siibu la dafa ko naan tagoo sam kal bana si mu yeex la xaañaan ba muy métti waaye aarun ak yam dinaa fa ñu su ko ci lem mu sa fan ak yoon boo xam ne ci yoon neew lay bay ci lem lay bàyyi ko yoonam lem moo xam ne ca tuuti aljanna rek lay balle bokkut ak lem ak àddina gi nga xam ne mën nga ca kànnaga te ci jiitam waaw yam ba rek la jógee moom itam su yàggee daal di soppeeku kodot boo ko lem moom ma koy balle ci aljanna yoonam ci yoon bu soxal la yem ndox ndox ma gën a neex di teew bu dee meew nooru bu dee sangara nooru moo tax ñu xaraamal sangara fi àdduna fii yonent ne ko naan fi àdduna doo ko naan fi àllaaxira ak yoon moom xam nañ ne moom lem la de wala wum ñeexal na leen fi àjji àjjana bi kulli samaraati yëpp ñu xeeti may ñëw de ba ma xulës na mbaar mi sax bii mu ngi borom feer ba noppi yàlla baal leen seen bakkaar de àjjana lool xéewal du tax xel daj du bët mës a gis du nopp mës a dégg du mës a toq ci xorom doomu aadama ci lekk ci naan ma nga ca aljana de la raw loolu yëpp nag mooy mbaam yàlla ak ngëdëmam mu ngëdëm leen ngëdëm loo xam ne dootu leen mere mukkale kër googu kamul woon naka ka moom na aji biir la mu ci safaraam bokki ci naa nga xam ne moom mu nga biir ca safara safara ci falak ci dee bëccëg usu xoota na nga leen maa ndox xam ne mu di aji yib nga xam ne ñoom waaw la mbugal ma métti métti dañuy jàmbat maar suñ laajee ndox ndoxam digg lañ leen di jox rek ndoxam digg moo xam ne yes yi lu joxe bi na ne bu mu rek ba jubale ko xar ba ñoree ku ne ca bëpp ngir ba bu ko guuxee mu buddi mu buddi xalasam ne te dana naan rek ngir ngir métti mar wale ba xattaan xam dagg am xaawaay ñetteem ñu ko naanee mu seen xale seen joor ci suuf wa minhum aji nekk rek ñu ngi man de xam nga dana mu déglu yi rek a jëm ci yow xanaa sax yi doon déglu yoon ci xutba jumaa ataay sax rajo ba dem génn nañu ñaan di ko tukka fi yow xaar nañu wax di la ci nañu ñaan ñaan pour leen ma joxe sa xam-xam ñooy laaj saaba yi naa leen waaw. maa ngi xaaral lu mu wax aani fan sànq moo sànq lu mu Muhammad waxati déglu wuñ ko woon ca wax bu xutba ba ñooy nag ñuy yëg dina naaw lu wax sax walaay ka ñu ne de gars yi daf dina ñoo di ñaañaa xabaar laaw liñ kañ la yàlla bi ñu ci xol seen de tañ topp ahwaahum bànneex ci bakkan seen de wala dina waaye ñaaña in ta nañu saa daw laaw dañ ne yàlla wu dañ jub waa taxam jox na leen jox na ragal seen yàlla faal yeen turoona ndax de faal yeen turoona ñu muñ a ndekku ila saa ba penc en tant que mu bi léegi lu may ndax sa fan ci bette te pencam yàlla fay dikk ci waxtu bette waxat jaa waaye bu gën a asraat ay mandargaam de pencam yàlla kenn du xam kañ muy taxaw waaye daal mandargay pencam yàlla moom feeñ na ba noppi rek ndax nekkoon na ci mandargay pencam yàlla ci téere yi jëkk ya yónnee fu yónnent Muhammad sallallahu alayhi wasallam ndax mooy mu jëm yónnent yi suñ ko yónnee rek ñu xam ne àddina jege naa jeex nekk na ci mandargay dikk ci àddina pateeku weer wi sax pateeku na ba noppi ak saxat saxat si ñëw na yooyu yëpp man rek indi kër àddina la de waaye daal li mooy jege de àddina juróom-ñaari fan muy juróom-ñaari junne at way na yow ma ne dara ñu def kàddu gi tamit ñu naan a dóom juróom-ñaari junne ci at la ñu rëddaloon àddina diggante Adama ak Nooyin junne at la diggante Nuux ak Ibrahima junne at la diggante Ibrahima la. diggante Musaa Isa junne at la diggante Isa yonent juróomi téeméeri at la ak juróom benn fukk wala ñu ne juróom benn téeméer lu mën a am daal junneeb juróom ñaareel ba ba ci la yonent juddu jot ay téeméer te bi yonent ñëwee léegi ba mu demee léegi junne at ak ñett téeméer ak juróom ñett fukk ak juróom benn ci kon mel ni ñaari junne yi moom jeex na li ci tegu alkalor rek la kenn xamul dayoom waaye du bari de gis na ne yonent sallallahu alayhi wasallam kañ la pencam yàlla taxaw de mu ne ko loo ko pareel mu ne ko dugub jëf yu bari de waaye daal bëgg naa la bëgg naa ba Abubakar bëgg naa Umar mu ne ko yow yaa ngi la bëgg yéenay dëkk ca aljanna de te ko pencam yàlla di laaj di muy laaj gënu ko ko xam kenn xamu kañ la waaye mën naa laa jox mandarga rek bés boo xamee ne jëbeer gis na sangam mooy taara di judee boo xam sa taara ji moom doom xam nga gis na sangam ndax yonent ba mariyatu watini Ibrahim doomam daf ne antaqa wala duha ne doomam gorel na ko loolu liñ doon wane ne ay pëcc gën a ba saaba yi am ay jàmm def kay taara ba jikkee loolu am na ba noppi mu ne bés bu ñu weedee nit mi jëm ci ku ko xelloowut mu ñu ndikul pencam yàlla loolu am na réew jullit yëpp bu ci nekk am na àttekat boo xam ne du jullit ñu doon tànn dañu rek mu ne bés boo gisee nit ci nii nga xam ne ay xàmmkat lañ ñuy utlante ay taar waaye pencam yàlla jege rek loolu itam am na bu demee jafe-jafe yi taay na mu guddee te ñu doon tànn ca jamono jooju ñoom moom saa yooyu léegi de ci de mandarga yu yi nag ak Isa ak Yaajooj ak ak Dajjaal ak jant bi fenk bàyyi ko ci sow bi ñoom benn bu ci rek sooy wax ne soppeeku bu mag ñëw na àdduna jeex na mu itam xeet yi xeet yëpp jéréer lañ ci njëkk a ñàkk du jéréer amatu ci naga cee topp nag yi fëree ba ne nag amatul xeeti ci def yépp nag dañuy mel ni caq dagg caq wëñ nga dagg nañu toog na feree tasaloo di rot bukk bukk bukk noonu la xeet yépp tasaloo ba jeex tàkk rek yàlla ne faqat jaa dikk na asalaatu man la gaay pencam yàlla de pencam yàlla kenn xamul kañ mu mu ne waaye na de fa amee ana fan tukke ana fa di jaa adum ba dikkale leen dikraawum ak waat ana lu leen lu leen fa amee lahum nakay nakay jariñee leen jaa isa isa jaarum ba dikkalee leen mandarga yi dikraam ak waateem nakay ñuy def ba jariñu nag ñoom xéefari te waat nañ leen wax leen tey jëf yàlla de alam xamal yow Muhammad maanaam faxal ci xam ne xam na loolu ngi mel ni ittaqilaa ñooyoon am na woon naka di bilan bi laa ilaa deen bur koy jaam ci dëgg yàlla dara yàlla de yow yonent bi ne wala ñoo jaamu kenn lu mooy yàlla rek xam-xam buy njëriñ ngoo wa tafsir barul sam di ko ci bàkkaat la walil mu'mina barul way gëm ñu góor wala mu naate way gëm ñu jigéen digal na ko na mat te na mot ñeneen digal na ko na mat mooy na xam ne jaamu lu mooy yàlla bu xamee loolu mat na fekk jaam bu xam ne waruloo jaamu lu mooy yàlla rek jaamu matangoo dafa ci def lu baax na di bari yàlla say bàkkaat yonent na ne danaa balu yàlla ci des téeméeri yoon ci beneen riwaaya juróom-ñaar fukki yoon yonent na amul bakkaat suy balu balu gën xanaa mooy bakkaatam suy aar de def moom lu baax ak lu gën moom lu gën la la war a def bu defee lu baax la moom dafay balu yàlla rek ñun bu ñu defee lu baax rek danañ góor yonent moom war a def lu baax rek am ca la gën la war a def su defee lu baax rek moom dafay balu yàlla loolooy bakkaatam rek balu li tam ñu gëm ñu góoral ñu gëm ñu jigéen wallaahu yàlla yàlla mu gën mu xam mu taqallabukum ak soppeeku seen ba maswaakum ak soxlaay seen rek yàlla xam na soppeeku jaam ba mu ne ci ci jot baayam ak soxlaayam jarumam ndeyam xam na soppeeku waayam jaam bi ci ak soxlaayam te guddi ba muy na soppeeku waayam jaam bi na ak soxlaayam te bammeelam de wala soppeeku na soxlaayam jaadi na gis mu jaam bi mën a rek. yàlla xam na ko def àndaale jàngu jiwit jàngu képp koo àndat képp kuy sa xarit kuy sa soppe kuy sa jage ñaare lu muy teeru teeru sa mbit dana moos waxtu yum la fatte waaye xam nga nag àndaale boo ne moom du la fatte bukk du la fatte ba ngay du la fatte boo du la fatte ba nga du la fatte ba nga rek du la fatte ba ngay du la fatte ba nelaw du la fàtte fi ngay dund du la fàtte boo dee du la mooy yàlla amul benn jëndeeku buy wéy yàlla fàtte la ca du la fàtte woon rek foofu ngay yem amul benn jéego mooy seqi fekk yàlla la fàtte ba amoon doo wéy bi nga xamee nag ne xarit yëpp daañu la fàtte ci lenn jamono bii xarit moom du la fàtte ci wenn na di moo tax mu laa ilaaha illallaah muhammadur rasuulullaah wa yaquulu dana wax la ci ne ñaa ngeen aamanu gëm nañu dawla nusirat du tere suurat bu saar buy digle jaar ba xaret Badar ñëwee ba yonent na yàlla yóoru na ñooñ Badar ne leen def leen leen neex baal naa leen ñii ñëpp lañ doon ñu fekke ko ñu am lu mel ni la nga moom la ñooñ Badar ñoom ñëpp dañu doon mébét laaya ji wàcc digle jihaad bay laa woon si lan ñoom masalee ba sooratul saar mu kamat nu li wañ xare ñe ba tukkira tuttu dee faa ci moom raaya sa ci sangal la gën a ñaaña si xoloo bi maa ji nekk la ci xotteen maradun sikk maradun doodi pasteur maradun naafik yam sura nañuy xeet yéen ka jëm ci yow nasaral max yi jëm xeet ak kum kabal ale ci moom meen moo di ngir wax dafa dee rek ñii wax naa yàlla xare ñëw yàlla xare laaya ku ci nekk nga buqi bët na ci mel waaw koo xam ne nag tamit day wàcc ci moom nu muy buqi bët waaw laa gën jaay lawum ñeel leer daa mooy topp ba xaw na wax maa roogum ngir ñu xam ne fekk lu gënoon a xëy mooy ñu topp ci yonent bi rek da lu rafet mooy nangu nañ lu yàlla digle këp yonent fay saana sama dem dogu na lam rum bi dam xarema wala sa dako doon te dëggaloon nañu laa la la kaana kon mu nekk xara da li gën lawum la la nga xam ne moom lay waxante woon loolu moo gënoon ci ñoom nag baala fi gëm ndax dina yéen di tawalee gëm dem dëgg ngeen walis gëm an ko ci doomu ngeen yàqal si ba ci suuf ba su xasee su ay jege ñaari seer yéen naa fekk nag ngeen dëddee bañ a gëm yi rek ngeen di liggéeyee def la la xéefari daa def ci jaay yi walaay ka ñëwee gaay la ci ñoo di ñaan la anam wala fari na leen nguur ma yërmandeem fa atam moom tam sax loo leen waa maa tam seen maxaal ay bëkkeen lu tere ñu settantal alquran alquran ma lu tere ñu settantal alquran boo ñu xam ne dëgg la rek am ara qulubun ndax aji nekk la ci xol seen ak faaluha ay xombam ndax seeni xol xomb yee ko tëj moo ca nekk ba tey ci yéekoogu gone ñëwoon nañ jëb en mbooloo ñëwoon nañ jëblu si benn xale lañ ca ba yéen a jàngee laa ji xale ba ne ak faaluha hatta yoo fi xalaat mais xomb yaa ngi ca ba yàlla maye tawfiq dina am war na dañu ma di màggal gone googa réew bi réew ma nga xam ne fa la dëkkoon doxal ko muy seen buur rek doxal di ci téye loxol yàlla xol bu nekk mu saxal sama xol ci gëm yàlla xol ñaari bunt la am fii ñu ngi jubloo bakkan bi xam ne bakkan bi mën na koo sant lu ko neex yàlla waaye dafa am xamu muñ ko tëjee téye ci jiwuñ ko dafay tëju su fekkee yàlla bëgg na nag jaam bi mu tijji xol mooma nag waaw su ko defee xol bi jox ko péeb yàlla ba rek moo tax yàlla ne santal leen alquran ji la xam ne dëgg la ndax da seen dañ ko tijjeegut inna la seen nag ñaa ngi tëddoo mu tëdd nañu alaat bari ci gannaaw seen min bari naa tabayyana gannaaw mu bidee lawum ñee leen alu daam jub seetaanu iblis dawala rafetal na mu lawum ñee leen seen jëm wa am laa dam rafetal wa am laa dem réeral lawum ci ñoom de saytaane leen rafetalal seen jëf yu bañ a te saytaane leen réeral ne yàlla mooy yónni yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy woote jëm ci njub moomu ci njub dara su moomoon dara ci njub wan kenn du mooy xebal saytaane muy réeral nit ñi moomu ci réer dara su moomoon ci réer dara wan kenn du jub waaye yonent dafay tegtal yàlla mooy bind njub saytaane dafay rafetal waaye yàlla bi yàlla mën a bind ci xolof jaan bi réer rek zalika boo ne yeneen daanum ci naka ñoom xaala wax nañu ne si nag ñoom ñaari kër yooyu gis nañu maanaam sallallahu alayhi wa sallam naka yàlla dana teew ko xam nañoo topp leen ci baax bi lamri ci leen di mbir léegi daal ñun ñu ngi ànd ak yéen daañu dimbalante yéen nag ci noonu ak yonent bi sallallahu alayhi wa maa fekk yi doon leen daa wax ak ya yéen jigéen ñoom ca suuf wala yàlla mu dana mu xam asaaram ay boot leen de ba kay fa di nit leen di taw faru al malaayika bu malaayika yàlla di bon dinañu dóoru dóoru ay kanam seen waat baaram ak i gannaaw seen wala waat baaram ak i dubur seen bonde yooyu di ñuul daalika woole faatin bi am na mu ci saa si nag a ñoom ci tabbama topp nañu maas ak laa la merloo na yàlla wakkari la tañ jibri waa na loolu moom ne fa abata sa yàlla amaalum ay jëf seen am bayit asi ba dafa jottu àll si na ñaane si xoloo bi ma aji nak la ci xol seen maralum am doo doo di pëstéer an nakam bi dañ nit lan yox ri jalaaw génn ci yàlla ak xanam ay mbañal seen ci yéen sallallahu alayhi wa sallam maanaam dana ko génn def wala na saar ak sooba nanu laare naa kaw parce que nu xamal la leen de bu neexoon yàlla mu ne la diw ak diw ak diw ak diw ak diw ak diw naa fekk lañ wala araf tawum waaye xam ngaa xam leen di ci néewum ci mën la gaseele waaye nag yàlla sàkkam leen mën la di ñoom naa fekk waaw da daga leen xam ci seen mën la gëyee wala taari fanam wala da nga xam leen fi laa ñu xawli ci rafet la wax de da nga leen xam suñu wax waaw suñu wax fi yow waaw nga xam ne rek ñu ay naafeq ne ñooy seen meloom mooy di bonal jullit ña seen wax yëpp mooy di bonal jullit ña duñ gis duñ ci at mukk lu rafet ci jullit ña wallaahi yàlla yàlla mu mu ay jëf leen wala na mu wax nakum dana nakk leer ataan ala man xam alamu jaay dina way ci yaar ña nit kum ci wa saabira naa way muñ rek wala lu wax dana nakku axbaarakum ay solo seen de ba xam kuy topp yonent bi ak kuy may ndigalam de inna la ñu ka ñaan ñu ko fa wasaakoo te ñu wut dara ba yéen a jàll moom sallallahu alayhi wa sallam min baari maa tabayyana gannaaw bu jugee daw ñu leen alhu daa yoon jub dañu yàgg lool wax dëgg laa la tayam dara de ba tey li ko xam ne moo yàq amaalewum ay jëf amaalewum ay jëf yéen rek yaa yoon dina am ko gën ko waral wàcc na ci ñun jàppoon ca Badar wala ci projet wala ci Nambé yaa wala ñoom ñëpp tax yaa yoon dina am yéen gaañ gi ma ko affaire laa topp leen yàlla waa affaire ma tageen topp rafetlu yéen a topp de wala kilo bu leen yàq amaalewum ay jëf yéen inna la fii naka ñaañu kafaroo la dinañu wax dëgg dootuñu sax ñu ñaan sabilillah wala diine yàlla duma maa doo topp ñu deewoo nga ñoom kuffaar way wet lañu. fal yaqrallahu baati yàlla ndaw ñaan leen rek balaa tahinu bu leen doon di aw tad'u ci ngeen di wax ila salmi jëm ci mat. waa dum yéen ndax law yéen a di way sax wallaahi yàlla maakum añu nag la ànd ak yéen wala yàtt rek mu wàññi ci bu leen amaarakum ay jëf yéen yiw rek innamal hayaatu dunya rek dund waat bi de da ngeen ko xoolal wala wu na fa way dominoo gëm gëm ngeen war a taxaw taxaw ragal yàlla yow ci kum tax mu jox leen jox kum yore jox leen wala ay xel kum laaj ci bu leen amaale kum ay gis leen yàlla amaale kum ay gis leen leen laaj seen alal yëpp asaka rek lay laaj ci farataal il y a sax mu waa dem laaj na mu leen xalal ya ba yow ci kum tax mu jox la laaj sax xeloo ngeen naaj wala fa ñu tam génne ab xaaral kum ay mbañal seen diine de sa kon ci gëm yàlla rek jëbale sa alal yëpp doo am dara kon dem bañ ci biir islam rek ah suuf yéen xaaral ay yéen jëlee guddaa na def naa wala ñu tudd ko gis na ngeen dundale di tabi laay ci yow yàlla comme nit ku mu aji nekk la ci ñenn man yaqalu ko dara mu may bu man yaqal ko nay na mu tey damaa yaqalu ko dara mu may am na lii war a ko xam ah sax waaw jaaxal mu may ci de wallaahu yàlla alxadim moom day aji doylu wala seeri sala ci de way tatawalaw dem dëgg yéen yastabdil mu wax xawul aw bi xaara bu ci génne malaaka ko topp na ñu am baal ko bu jam jam ñoom daañu nangoo topp yàlla rek